mooy ëppal ci saraxe ëppal ci njekk fekk fi ki nga xam ne moo ko yeyoo nekk sa dëkkaale wala sa jegeñaale ci wàllu deret ngeen jegeñoo lool bokku kër wala ngeen jegeñoo ay koñ nga xam ci lim nekk nga jéggi ko fi dem ku sori di fa jaayal baax mu ne loolu kenn du ko nangu de façon loolu ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam wax na comme ni ñu ko gisoon xadiis ba al mutaaddi fi sadaqati kamaaniha waaw kii ëppal di dépasser les bornes ki mu war a jox du ko jox di jox keneen moo ki ko xañoon bañ koo joxee yépp waaw kon nag mu ngi noonu le amul njariñ ba pare mu ne woon yonent bi saa saam digal nañu booy joxe nga tàmbali ci sa bopp mu ne kaza amarana xayrul wara bihi xuda naka noonee lañu daal di digal xayrul wara gën ji mbindeef alayhi salaatu wassalaam kon xuda jëlal lii léegi mu ne léegi gisoon nañ xadiis boobu noonu ah gisoon nañ ko buy nga xamante ne as-sitta ñoo ko solo te loolu waxoon nañu ko kon day moom lay continuer nii mu ne amaranaa digal nañu ba léegi bi bat yi am mooy bi bat yi amri nafsi mooy bi waxoon sànk bi mu waxoon dañ gisoon ko bii weesu borom bi tabaaraka wa taala moo ñu digal ñuy tàmbalee moom jaare ko ci làmmiñ yonent bi sa salaam ñuy tàmbalee bi bat yi si waaw di tàmbalee ci sa bopp waaw ibda bi nafsika fatasaddaq alayha waaw fa in fadala shay'un fali ahlik fa in fadala an ahlika shay'un fali dhi qarabatik comme niñ ko gisoon bii weesu mooy rek ibda bi man nafsika thumma bi man ta'ul voilà kon mu ne digal nañu ñu tàmbalee ci mbiru suñu bopp d'abord na suñu yitte yi nga xam ne man na ñàkk suñu namm-namm yi suñu nga xanaa ndax loolu Seydina Salman al-Farisi waxoon Seydina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhuma bi mu nee ko sa sa sa yaram daa am ci yow aq sa njaboot sa soxna daa am ci yow aq sa borom daa am ci yow aq fa a'ti li kulli dhi haqqin haqq joxal kenn ku nekk ci yooyu am aq ci yow jox ko aq mu ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu salaam nettali ko nu demee Abu Darda radiyallahu anhu Uwaymir Seydina Abu yonent ba ne saar saam ne sadaqa Salman Salman wax na dëgg noonu la kon nag moo tax mu ne kon ibda tàmbaleen mu ne kon ñuy tàmbalee suñu aajo yi nga xam ne yooyu dafa man da ñàkk ñu faj ko ndax bu ñu ko fajul it dañ koy dimbali dañ koy dañ koy sàkku ji feneen moo xam nag wax nañ ko ci làmmiñ wala ñuy ñuy wane lu loo xam ne ku ñu gis xam ne ñun aajo woo nañ loolu lépp façon demande la waxoon nañu ko kon nag mu ne kon moom moo ñu digal moom alayhi salaatu salaam ñu tàmbalee ci suñu bopp ma ginnaaw gi bi man naulu ñi nga xam ne mooy di leen ñun ñoo leen jaboote te mooy li nga xam ne dundal leen dafa nekk loo xam ne ci ñun la gàlloo voilà mooy sa bopp d'abord waaw loolu la booy tàmbali tàmbali sa bopp ba pare nga door a jàll ci ñi nga xam ne yaa leen jaboote mu ngi noonu duuna labsi mu ne lii ma wax nag amul lënd lënd de benn lënt-lënt amul ci lii ma wax man Bamba radiyallahu anhu te loolu moom la xadiis bi ñu la doon waxal sànq daal di wax mu ne wa fil xadiis laysa yaqbalu samad liman tasaddaqa ta'addiyan abadan mu ne wa fil xadiis yi rot na ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne laysa yaqbalu samadu borom bi nga xam ne moom la ñépp aajowoo te ci moom la ñuy jublu dadul nangul li man ñeel ka nga xam ne tasaddaqa dafa saraxe ta'addiyan mooy li ñu waxoon jéebaane bàyyi fi yow ñi nga ñi la jege ak sa jege ñaay dëkkandoo ñoo xam ne aajoo nañ nga bàyyi leen fi def ay kilomètres di ko yóbbu loolu yaataloon nañ ci waxoon nañ ci lu yaat voilà mu ne kooku hadis bi nee na dara boroom bi di as-samadu du nangul kooku nga xam ne moom dafa saraxe ta'addiyan jalgati ñi ko yeewoon bàyyi leen fi joxi ko ñeneen abat ba faw waaw moo tax lu la ci waay man di wax la ngay sonal sa bopp waaw demal ñoom ñu ña fa nga dem nañ la wax am nga am nga seen ngërëm nañ la nañ la rassurer ay ngërëm mais jaam kooku la wax loolu lu mu ko foog foog foo ko fa nga ko teg lu mu kawe kawe kawe kawe jaamu yàlla la waaw moom nag boo amee ngërëmam te ngërëm boobu yàlla d'accordu ci mooy loolu du ngërëmu dara voilà moo tax amat ba faw du la nangu waaw kon nag mu ngi noonu ndax loolu lii sëriñ bi di wax nii ci xadis bi ci ci ci wàll wi al imaamu at-Tabarani rahmatullah alayhi dafa solo ci al mu'jam al awsat rahmatullah alayhi mu daal di solo ne yonent bi alayhi salaam dafa wax ne yaa ummata muhammadin walladhi sallallahu alayhi wa sallam walladhi ba'athani bil haqq laa yaqbalu allahu yawma alqiyaamati sadaqatan min rajulin wa lahu qaraaba muhtaajuna ila sadaqatihi wa yasrifuha ila ghayrihim waaw alimaam Tabaraani dafa soloo na yonent bi alayhi salaam nee na gis nga yaa ummata Muhammadin yonent bi alayhi salaam ne hé yéen xeetu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam déglu leen ma wax leen wallazii ba'athanii wat naa ci kenn xam ne moo ma yebal yónni ma bil xaq ci dëgg ci wax yu beeg dëgg wa bil xaqi anzalnaahu wa bil xaqi nazal la borom bi wax wa bil xaq ci dëgg anzalnaahu lañ wàccee yonente bi alei satu salam wa bil xaq te ci dëgg nazal la wàccee te noonu la wàccee te loolu lu fi indi tamit mu ne yéen ñooñu ki ma mat naa ci ki ma yebal ci dëgg laa yaqbalu llahu yawma alqiyaama borom di nekkul di nangul bés taxawaay ba sadaqatan benn sarax benn jot ba euh, sarax bu waaj ji de de joxe min rajulin ci waajoo xam ne bu leen ni nag amul ma fu amul nga naan kon jigéen ñi garaawul man nañ ko def non góor ak jigéen a ci yem jinneeg nit waaw wala hu fekk moom ba muy joxe ah xaraaba am na ay jege ñaaleem yoo xam ne muxtaajuuna waaw waaw ñoo xam ne dañoo aajowoo alal ja muy joxe ila sadaqati yoo xam ne aajo woon nañ la muy saraxe waaye la la def wa yasrifuha ila ghayrihi mu jël ko yóbbu ko ci ñeneen ñeneen ñooñ nag mu nekk kilifa diine wala mu nekk kilifa àddinaa ci yem waaw amul ay kii ndax naa ko non loolu ñépp ci yem ñi aajo woon buñ fi ne nga bàyyi leen fi xanaa leen na mooy ña sori bu dee fa nga yóbbu fu sori ñooñu dañoo nekk ci aajo gi gën a tar waa dëgg la bu boobaa ñu xalaat jullit ñi ci boppam ñooy xalaat nan la ñuy def même bu dee sori nañu ndax kooku aajoom ba rëy na ñu ngi def ay don ci ñoomin ñi nga xamante ni ñoom ñoomin it sa loolu ko aajoom tuddati euh, gaa yi ñuy def euh, kii yi maanaam it si so <laughs> voilà mooy euh, lit si voilà lit si walla waaye mooy yooyu rek kii solidaire yooyu waaw même bu dee sori na voilà kooku man nga faa def parce que da opération bi mu war a def médecin yi lii lañ koy laaj te loolu dafa kii waaw kooku man ci yu mel noonu mais bëgg def yoonu bu ñëwee nii rek a dem yóbbu feneen te sax en général ñiy def lii ñoom fa ñuy dem fu sori bu ñoo xam ne dañoo aayoo de déedéet fa ñuy ut ngërëm la te ngërëm boobu doo ko am ci mooy yàlla voilà <laughs> voilà kon moo tax hadis bi loolu lay wax. léegi xadis bii nii moom la sëriñ bi radiyallahu anhu wax na le léegi al imaam wax na al Tabarani moom moo ko waaye al imaam al Haythami boroom Majma'u Zawaa'id rahmatullahi alayhi dane wa fiihi Abdullah ibn Aamir al Aslami wa huwa da'if mu ne ci càllale imaam al Tabarani bi am na benn waay bu ñu naan Abdallah ibn Amir al-Aslami mu ne wa huwa ta moom da'ifun ku doyadi la mooy koo xam ne dëgërul dafa faible kon xadiis boo bële moom la sëriñ bi laysa yaqbalu samad liman tasaddaqa ta'addiyan abad ne wa fiihi aydan law jarat ala yadi sab'iina alfan lil ilaahi al ahadi kaanat ujuurul qawmil aaxariina misla ujuuril qawmil awwaliina mu wa fiihi aydan ba léegi rot na ci lan moo rot ci xadiis law jarat te gis nga sarax ba bu dee nit ki dafa ñëw saraxee hein même bu dafa daw jaar hein di jaar ci ay loxo sab'ina alfan juróom-ñaar fukki junni muy soixante-dix mille yoo xam ne ci ay loxo yi nit la jaar benn mooy waxuma la waa ji jël benn loxoom jaarale ko ci loxo bi jaarale ko ak beneen loxo bu nit ku nekk di ñaari loxo déedéet mooy nit ku nekk mooy soixante-dix loxo loolu danaa bëgg wax mooy soixante-dix personnes juróom-ñaar fukki junni ay soixante-dix mille ci ay nit bu doon sarax bi daa jaar ci seen loxo lil ilaahil ahad te ku nekk ba nga koy joxe yàlla kesee tax loolu lan mooy xew kaanat dina nekk ujurul qawmin aw aaxirin gis nga ñi aaxiri naa ñi nga xam ne ñoom la ñoo mujjee seen sarax bi ci seen loxo la mujjee jaar ñoom ñu joxe ko ndax ki yéen nga koy jox mu jël joxe ko keneen keneen joxe ko keneen bañ mat juróom-ñaar fukki junni ka mujjee joxe kooku yool ba muy am mis la dina tolloog ujuril qawmil awwalina ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu njëkk a joxe lii di ñëw ñu diggaat wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in